ñu ñëwaat fi ñu yemoon ci jataay bi ñu génn ba léegi agsee gu ñu woon ci li nga xam ne mooy saar bi ñu ngi woon di gis di tënk li nga xamante ne nii mooy xew-xew bi nga xam ne moom lay nettali muy ghazwatu badrin gisoon nañu kon li nga xamante ne nii moom la abu sufiyaan ibn harbin bi nga xam ne moom moo yoroon li nga xam ne mooy njëggum quraysh mi moo yoroon convoi bi di li nga xam ne mooy caravane bi bi nga xam ne ci lay jege lu jiitu abu kii doon na wax ne al imaam ibn isxaaq rahmatullahi alayhi nee na abu sufyaan gis nga ba mu jógee shaam ba mu jógee shaam da doon da doon jël ay matuwaayam ndax am na ne comme niñ ko waxoon ci jataay bii ñu génn bés bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam tegee loxo moom ci li nga xam ne mooy njëgg mii mooy de toute façon waa Quraysh moom seen affaire yàqu na léegi nag da doon def nag di daal di yëddu di daal di laajte nit ñi ku mu dajeel rek ba pare ni mu doon def dafa muus da doon jiital ay nit ne leen dem leen ngeen gaaw xool la ca kanam bu ngeen gisee lu lu xaw a kii rek lu luus lu xaw a dëgg lu xaw wuur rek na ngeen ma ko wax ba léegi imaam ibn Sa'd nag ne ci noonu ci la ko benn waay ne woon ha man de jote naa ci xabaar ci wéyu bëy <laughs> waaw mooy jote naa ne ah Muhammad de alayhi salaatu wassalaam de daal dinay génne mobiliser na li nga xam ne mooy saxaabaan yi radiyallahu anhum wa ardaahum ngir ñu daal di lay dab lee daal di kar li nga xam ne mooy sa njëgg mi Abu Sufyaan xabaar yooyu amoon na ko <clears throat> léegi nag kon nag bi nga xam ne nag ci la am ci la yónni ki nga xamante ne mooy Damdam ki nga xam ne mooy Damdam ibn Amr al-Ghifari yu moom la yónni muy benn waajoo xam ne nag koo xam ne waaju garaaw la woon koo xam ne vraiment théâtre kat dëgg la woon ko mën a un um, um, bu doon tey moom lañ naan un metteur en scène moom daal nit la koo xam ne ko mënoon a metteur en scène nga xam ne mbiru théâtre yooy mooy def loo xamante ne nii day tiitloo nit ñi wala boog bu bëggee jouer benn rôle daal di am lu mu def da koo man dam-dam moom mëli la aboo Sufyaan daal di luye ay service am nag ne ko dawal nu mu a gaawe ci waa Quraysh nga ne leen nañu dab seen jëgg mi ndax suñu noon bi di Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam kar na ko waaye nag loolu <laughs> léegi imaam kii nag abu eh, abu Sufyaan kon nag bii weesu ñun fan la ñemoon ñu ngi woon ci ndox mi li nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam yónni woon bas bas mu yónni woon bas bas ibn Amr que moom moom mooy Busaysa voilà ndax ci euh, riwaay imaam Muslim bi moom dane naa Anas moo ko nettali dane sa la te foofu sax loolu euh, am na benn affaire liñ doon naan Seydina Muusaa ibn Uqba rahmatullah alayhi lim ne woon non bas bas. radiyallahu anhu ba ko yonent bi saa saa am di yónni Medina la woon da ko yónni woon ngir mu dem filature ko yëddul ko xoolal ko njëggum Abu Sufyaan mi dem Sham yëg na ko léegi est-ce que buy ñëw buy ñëw na ko na xam ay information mu ne ci la ko yónni woon loolu mooy li gën dëgër parce que imaam Muslim daf koo soloo mu jaar ci Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu anhu mu ne man yonent bi saa saa am dama dafa nekk ci kër gi mooy kër yonent bi saa moom kese nekkoon ci néeg bi wala boog lenn ci soxnaam yi. wala maa moom kese Seydina Anas radiyallahu anhu léegi bas bu say sa daal di ñëw daal di am lu mu ko dee quoi dugg si am lu mu ko dee yorenti ba saa saam ne kon ba rek jóg ne daa am lu ñu am am na lu ñu lu ñu lu ñu war a jëli léegi génn wax ko saxaaba yi radiyallahu anhu ne daa am lu ñu war a toppi ne leen nag képp koo xam ne yor nga sa war waay wii fii na nga gaaw léegi ñu génn. ku ko amul am ñu naan ko noo baal ñu dem aaliya mooy ca kaw Medina dem jëli suñu mën a déedéet du leen xaar parce que xabaar bi dikkal na ma te day ragal comme ni ñu waxoon li nga xam ne moom la ko rëcce woon ci ghazwatu Waddaan ak ghazwatu yooyale nga xam ne ñoo jiitoon ab waa boak nañ ko rëcc woon caravane yi mu bañ ñu rëcc ko nag moo tax ñoo ñooñu mayu leen woon ne leen déedéet ñun daal ku ku teew ku sa war waay teew nga ànd ak ñun ku mu teewul nag jéggal nañu la kon loolu mooy li gën a dëgër këre bu say sa te moom mooy bas-bas mii noonu tamit na ko Seydina imaam Abu Dawud as-Sijistaani yu rahmatullahi alayhi noonu la ko solowee comme imaam Muslim mu jaar ci Seydina Anas léegi kon moo tax euh, ku mel al imaam al-Hafiz Ibn Kathir rahmatullahi alayhi moom amaana bi muy wax wax jii ñuy bëgg a wax moom seetluwul woon ne bon am na lu gën dëgër mooy du wax imaam Ibn Sa'd daa wax imaam Muusaa ibn Uqba wax kese non waaye imaamu Muslim Ibn al-Hajjaj ak imaam Abu Dawuda as-Sijistaani yu rahmatullah alayhima ñoom ñépp soloo nañu jële ci Seydina Anas mu ne bas-bas ci boppam sax boo foofu dane Busaysa la yónni moom mu dem utali ko xabaar ci am njëggu Abu Sufyaan wi fan la tollu bi fekk ko ci kër gi man kese fa newoon ak moom wala kenn ci soxnaam yi léegi ci la ko waxee loolu mu wax li ñu waxoon kon loolu mooy li gën dëgër mooy yónni woon na ko avant waaye maam ni sax dane bi mu ñëwee tamit ba escale fi ñu la waxoon ci la ko yónniwaat moo ki nga xamante ne nii mooy mbokkam bi ibn abi zaghba radiyallahu anhuma ñu daal di dem bañ demee dégg ñaari jigéen ñoo ñëla doon xuloo kii naan ko fay ma sama xaalis mu naan ko xaaral ba suba wala ginnaaw suba njëgg mi ñëw léegi nag fii nañu yemoon léegi waxoon nañ ne nag Abu Sufyan nag bàyyi na njëgg mi fële ba mu déggee mbir yi amagu ci lu ci leer bi mu ñëwee nag bay jege fi nga xamante ne mooy teenu Badar di waaru Badar foofale lii nag xew-xew bii li ñu fàttewoon wax ci Ramadan la woon ci weeru koor loon fekk suñu borom doon doon wa farataaloon na weeru koor moo tax jullit ñi dañoo wooroon waaye ci biir xare bi dinañ gis ni mooy dañ doon am na nañoon mooy manoon nañu lekk ndax yonent ma ne sa sam dañ doon lekk dinañ ci gis koo xam ne da doon lekk ndax lan nga ne mais lu yaqul ne parce que comme li sayyidina wa mawlana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wax na yonente bi alei saa salaam ñun de xare nañ xare yoo xam ne ci ci weeru koor loonta mu ngi ci musnadu al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal ak al imaam ak Tirmizi yu rahmatullahi alayhima mu ne xare nañ euh, Badar ak li nga xamante ne mooy ghazwatul fath mooy bi ñuy ubbi Makka yooyu yëpp ci koor la woon te yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Sa'id moo ko nettali ci Seydina Umar ibn al-Khattab mu ne yonent bi alayhi salaatu daf ñu doon permettre ñuy lekk ci jamono yooyu ndax bu ñuy dajeek suñuy noon ndax ci lañ doon gën a dëgër lool moo tax ñoom nga gis boo gisee nga gis <laughs> nga naan ne tax saxaaba yi am ñu doon lekk te weeru koor lañ daan parce que yonent bi alayhi salaam moo leen doon permettre ñu dog ndax moom la ñuy gën a dëgër loo ndax ci xare lañ jëm mooy ma surtout bi ñu yëgee ndax ba jamono ji yëgaguñ ne waa su préparé dañu arme lool lool ñëwaguñu ci kon daal nañ ñëwaat insha Allahu taala fi nga xamante ne nii mooy Abu Sufyan bi mu ñëwee nag ba ci ndox mi kon ak si Badar daal di laaj ki nga xam ne mooy Majdi ibn Amr ne ko ah di ndax dafa bàyyi convoi bi fële daal di daw moom Abu Sufyan nag rëppatal bi mu agsee xool xool gisul dara waaye mu gis sangu waa na nekk foofu la di Majd ibn Amr ci ndox mi mu ne ko waa Majd di yëgoo dara mu ne ko ah man de am na mu ne ko yëgoo ci côté ndox mi la ko gis mu ne ko déedéet amul dara lu lu lu lu lu lu suspect lu ma fi gis sauf que am na fi ñaari waru ñaaru garoor ñoo xam ne ñu war lañ ñoo xam ne wàcc nañ. ñëw nañ escale fële gis nga fële foofu lañ takkoon seen jëneem yi gis naa leen nag ñu ñëw ci côté terre bi waaye demaat Abu Sufyan ne baax naa daal di avancé daal di dem fi nga xamante ne fa la yoo xam ne fa lañ yësaloon seen gëléem ya ba mu ñëwee fekk fekk li nga xam ne mooy seen neefaree gëléem ya mooy gëléem yéen yooyu nga xamante ne seen neefare yi du ñu neefare foofule nag moom mu daal di jël ci neefare yi daal di koy toj bi mu ko tojee gis ci ay ay ay saalu tàndarma Abu Sufyan ne ha ñii sama é eh, la ma la ma waaj a waxoon ca yoon wax ne ma may dëpp naan ma am na Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam de moo ngi lay ak gaayam yi léegi nag kon loolu de dëgg la ñii waa Yasrib la ñu ne ñii de alafu Madina la mooy li nga xam ne moom la waa Madina di jox li nga xamante ne mooy seen jur ji ndax tàndarma dafa bari woon kon ñi ñoom la bi mu dogee kon naafere yi rek mu daw après daal di daw ma Abu Sufyaan daal di naani kaani jaar tafes daal di bàyyi teggi fi nga xam ne mooy Badar ak yooyu yëpp bàyyi Badar ci càmmoñam daal di jaare tafes daal di yóbbu convoi bi bi nga xamante ni Abu Sufyan bi nga xam ne ci la yónni dam-dam dam-dam moomu mooy bi nga xam ne nag dam-dam ci la ci la ci la dem euh, ndax dam-dam bi muy dem Makka ibnu amr <laughs> alxifaari yi moom bi nga xam ne ci la dem di def euh, ki yom boobale di ëmate waa Makka nag di leen tiitloo ibnu amr ni alxifaari yi ngir ne leen ho Abu Sufyaan ni mu def mooy gëléem nga mu war moom la dagg daal di dagg bakkanu gëléem gi daal di retourner li nga xam ne mooy tegg fi muy toog di yuuxu di tëbëk kii mooy metteur en scène yooyu rek naan ho di yuuxu allatimata allatima ha di yuuxu fële la tollu di yuuxu waaye ñetti fan laata lool di xew dafa am seyd sayyidatuna Atika Atika dafa am benn jigéen boo xam ne bàjjan la ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di Atikatu bint Abdil Muttalib nekkoon bàjjan ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa gis benn gént fekk moom ñu ngoon Makka ñoom ñoom al Abbaas ibn Abdul ak ñoom Taalib ibn mooy magu abu euh, Seydina Ali bi bi nga xam ne moom lañ doon dakkantale sax baayam doon ko tuddee say Abu Taalib voilà léegi nag taal ñoom ñépp a nga woon ak ñoom Abu Lahab gaa yooyu yépp a nga fa woon léegi Aatika dafa gis benn li nga xam ne benn gént gént gu garaaw daal ci gàttal que daa am benn waay boo xam ne nii ndax da koo gént ñëw wax ko mag gi mu bokk bo magam wala rakkam muy Seydina Abbas ibn Abdul Muttalib ndax ñoo bokk bàyyi léegi mu ne ko ah man de gis naa gént goo xam ne tiitloo na ma de yow sama sa yow sama mbokk Abbas ne ko ah gént googu nga gis yow sama sœur Faatika mooy lan mu ne ko man de damaa gis gént gu ma tiital goo xam ne nii ñu ko nag bu ko wax kenn de bu ma la ko waxee bu ko waxee Sayyidina Abbaas na ko waa baax na du ma la ko wax léegi yow waate ko waxal ubbil naa la sama nopp maa ngi lay déglu de kon ñun tam nañ ko déglu ba jotaay bii ni ñëw ana lan lay wax moom lan mooy gént googale wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa na ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil